raxmatullahi alayhi daldi wax ci zaadul macaad fi hadyi xayril cibaadi sallallahu alayhi wa gisoon nañ ci jataay bi weesu masala yi jëmoon ci ndax nit mën na dugg Makka sans ihraam sans armal loolu gisoon nañu <clears throat> masala boobu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ li nga xam ne moo ci aviwu boroom xam-xam yi ak li nga xamante ne nii mooy wuute yi amoon ci seen biir te waxoon nañ la insha allahu taala <clears throat> li gënoon dëgër mooy comme li imaam ibn al qayyim wax raxmatullaahi alayhi bim naan <clears throat> mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam doxaninam la ak njubam yi mu doon def daal xam nañu ko ci ji ci ki nga xam ne day jihaad ak ki nga xam ne day ñëw Makka ngir li nga xam ne mooy daldi ajsi walla umra mu ne ku weesu ñaar ñii nag mooy ki nga xamante ne day ajsi walla day umra ku leen weesu ñoom ñaar fala waajiba illaa ma awjabahu allahu wa rasuluhu amul lu ñu naan war na ci yow lu dul loo xam ne buur yàlla ak ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam ñoo ne war na te comme que loolu nag amul mooy ne incha allah li gën dëgër mooy daal dugg Makka daal lii nga xam ne mooy waral nga armal boo fay dugg mooy nga aj wala nga umra côté xare bi nag waxoon nañ dinañ ci ñëw est-ce que possible na xare biir Makka <coughs> ak est-ce que possible na ray nit biir Makka ginnaaw li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci discours am bi muy wax xormaay Makka ne dañu tere day dañuy tere ku fi tuur deret ku fi xeex ak ku dagg garab yi ak yooyu yépp incha allah dinañ li ñëw bu soobee yàlla <clears throat> léegi nag ñu waroon a continuer tey waxoon nañ annoncé woon nañ masala bi ñu war a gis te imaam Ibnul Qayyim Eh, raxmatullaahi alayhi daal di koy tudd <clears throat> mooy est-ce que Makka xam nga ñu ngi naan fatxu Makka ñu koy wax conquête de la Mecque xam nga conquête ghazwatul fatx gisoon nañ <clears throat> bokkoon na li taxoon ñu cité woon loolu début bi ndax am solo goo xam ne dañ koy am solo te tamit dañ koy soxla ci jamono jii mooy ni <clears throat> boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daal di tuddee li nga xamante ne mooy xew-xew bi gisoon nañ ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ngi ko tudde woon baabu gazwatil fatx fi ramadan baabu bunta ngi gazwatul fatx xareb fatxu Makka fi ramadan ci weeru koor muy bunt bi nga xam ne moom la def ci kitaabul maghazi ci xare xare Makka ci Ramadan bunt bi ko jiitoon mu def baabu ghazwatil fath wa ma ba'atha bihi wa ma bu'itha bihi Haatib ibn Abi Balta'a ila ahli Makkata yukhbiruhum bi ghazwi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bunt bi jiitu woon bunt bi mu ngi defoon baabu ghazwatil fath bunt ngi xare Makka <coughs> ba ak tamit li nga xam ne moom lañu yebaloon Seydina Xaatib ak li nga xam ne moom la ko bi moom la bindoon doon xabaar waa Makka ci li nga xam ne moom la yeneen bi aleyhi salaatu salaam naroon a def léegi laaj bi fii mooy waa Makka moom par force mooy par arme lañ ko ubbee wala par négociation waaw loolu mooy mooy mooy laaj bi afutihat makkatu sulhan aw anwa loolu mooy masala bi est-ce que makka dañ koo ubbee ci xare wala boog dañ ko ubbi ci li nga xamante ne mooy négociation loolu mooy li nga xam ne mooy mooy masala bi a imaam ibn al qayyim rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci lay indi li ñuy jànge ci xew xew fathu Makka moom nii la wax xam nga dañ doon gis ay wa fii xaala doon na bokk na ci li nga xam ne ci àttey fiq yi ak yi nga xam ne mooy lataif yi sew-sew yi nga xam ne ñoo génn ci ghazwatu Makka mooy lan di fathu Makka mu ne wa fiiha bayaanu sarix albayaanu sarix albayaanu sarixu bi ann makkata futixat an wa kama dahaba ilayhi jumhuru ahlil ilm mu ne xam nga dafa indi nettali bi ba pare comme ni ñu def après muy indi njàngat yi mu ne bu ñu seetloo bokk na bu ñu seetloo li nga xamante ne nii mooy histoire bi ni ñu ko gisee nettalib xew xare euh, ghazw fathu fathu Makka dañ ciy jànge ne mu ne da dañ ciy jànge te tamit dañ ciy jële loo xam ne mais lu leer nàññ la preuve bu leer la bu ñuy won ne Makka kenn ubbiwu ko par négociation par xare lañ ko ubbee mooy ci force anwa mu ne kamaa kam ni comme ni nga xam ne dhahaba ilayhi jumhuru ahlil ilm mu ne comme li nga xam ne lii mooy moom dafa indi dafa commencé avion moom ak avis bi nga xam ne mooy avis waa jumhurul ulama muy avis majorité des des savants alayhim rahmatullah mu ne jumhuru ahlil ilm comme ni mu waxe ne Makka dañ ko ubbi ci force li ëpp ci majorité boroom xam-xam yi mu ne wala yu'rafu fi dhalika xilaafun illa an ash-Shafi'i wa fi ahadi qawlayhi rahmatullah alayhima mu ne te waxu waa jumhur bi que ne Makka si si Makka ci force lañ ko ubbee mooy ko question bi est-ce que Makka dañ ko dañ ko ubbi ci force wala par négociation waa jumhur ne eh, premier wax bi la mooy dañu koo ubbi ci force mu ne xamuñ ko wuteeg wax boobu lu dul imaam Shafi'i ak benn wax ci boo xam ne benn wax la ci imaam Ahmad ndax am na beneen wax waaw boo xamante ne nii eh, moo ko waa jumhur a ko bokk mooy imaam ahmad dañoo jële ci moom ñaari wax benn bi mook Shafi imaam Shafi'i ñoo bokk wax que ne par négociation par tra ay traité lañ ko ubbee mu am beneen wax moom ba léegi imaam ahmad buñ jële ci moom mu ne par force la ci force lañ ko jële ànd ak xanafiya yeeg ñi nga xam ne ñooy maalikiye yi rahmatullahi ala al jami' wa ghayrihim min al ulama kon aviango jumhur nee nañ par force lañ ko ubbee imaam ash-Shafi'i loolu moom madhabam la lu siiw la moo tax après dinañ ñëw bu ñu waxee ci li imaam Ibn al-Qayyim wax dinañ gis li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax bi muy indi waxu imaam an-Nawawi di dëgëral madhabu imaam ash-Shafi'i ak tamit euh, ngir leeral ko tamit le fait ñoom ñu wax loolu ak yeneen i wax yoo xam ne am na ci xam nga lool <clears throat> imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ñaari avis yi rek leen di mooy ñenn ñi ne dañu ko ubbi ci force te mooy waa jumhur min alxanafiyati walshaafiiyati oh no walmalikiyati wa taifatun kathira min alxanabila ñi nga xamante ne ni mooy xanafiya yi maalikiya yi ak mbooloo mu bari ci xanbali yi léegi nag am na beneen wax am na beneen wax à part waxu imaam Shafi'i bi ne ci négociation am na beneen wax boo xamante ni dañu ne moom tudd ko imaam Ibn al-Qayyim que ne euh, non lenn li lañ ubbi ci force li ñu des ubbiwuñ ko ci force te ku mel ni. ash-Shafi'i imaam al-Mawardi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi daal moom daal dinay bokk ci mbooloo mi wax loolu moom imaam al-Mawardi ash-Shafi'i te imaam al-Hakim it dinay yaxal loolu le voilà léegi kon ñetti avis moo ci am léegi nag comme que dañuy topp li imaam Ibnul Qayyim wax imaam Ibnul moom du indi kon troisième position bi ñu indi mooy ñi nga xam ne dañ naan dañoo diviser la poire en waaw parce que yàlla a de la majorité qui dit que selon laquelle Makka a été la Mecque ou Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman a été conquise par la force waaw par la force armée l'autre avis muy avis wu euh, Shafi'i yi rahmatullah alayhim di wax tamit buñ jëlee ci imam Ahmad ñu ne non non c'est par la négociation voilà léegi mu am beneen nag boo xam ne moom dane benn côté bi lañ par force la beneen bi par négoce léegi nag incha allah bu ñëwee topp kon imaam Ibn al-Qayyim après euh, euh, après dinañ ñëw ci yenn yi war a leeral mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim mu ne wa siyaaqul qissati awdahu shaahidin liman ta'ammalahu li qawlil jumhuur mu ne wa siyaaqul qissa boo toppee déroulé nettali fathu Makka bi xam nga ñun laajatuñ ko daan pare nañ ci nettali fatxu Makka fii mu ne moom mooy waruñoo wax dara naan lii ba mu xewee muy jaaxal kenn mooy xam nañ ni mu demee déroulement wu ak euh, fatxu Makka bu ñu ko xoolee dañuy mu ne da gis ne loolu luy seede la mooy seede bi gën reer buy jàppale waxu li nga xam ne mooy waa jumhuur ko ne Makka ci force lañ ko ubbee waaw loolu mooy lan. loolu mooy la euh, mooy la fait que yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nit ñi joxoon leen possibilité ñu xare ak waa waa Makka ba Seydina Xaalid ibnul Walid dal di dal ci ñenn ñi ci ñoom keroog ñu laale fa ca yawmul xandama id farra Safwaanu wa farra Ikrima mooy keroog gisoon nañu ko mooy ne waa Makka dañoo ku mel ni ak som Safwaan biñ leen nee man daxala aba suf abi Sufyaan fa huwa amin mais ñoom d'accorduñ ci mais d'accord ñu ci woon du tout wa man fa huwa amin wa man masjida fa huwa amin dañoo bañoon bi ñu bañee lu ñu def dañoo ut seen armée dajale seen allié yi min al ahabish wa ghayrihim dajale seen allié yi ngir ñu forme dem résister ji hein bañ demee ñu duma leen keroog xandama ba waaja daw naan soxna si eh, innaki law shahidti yawmal xandama yow de boo fekke woon bésub xandama id keroog bi nga xam ne farra la daw Safwaanu Safwaanu ibn Umayya wa farra mu ñàlli daw Ikrima Ikrima ibn Abi Jahl loolu du xare Seydina Xaalid ibn al-Walid lañ daje di asfali Makka suufu Makka mu dal ak dal seen kaw gaa yi fëx ñu am ñu ñu rey ci ñoom ñu ne mais loolu mu imaam Ibnul loolu ak la xadiis bi nekk bi imaam Ahmad solof imaam Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullahi alayhima muy xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala an bi mu ne yonent ko woo ne ko istif biyal ansaar woowal ma mu gisee waa Quraysh am ñoo xam ne kilifa ci ñoom dajale aw baasahum seen njaxas yi lañ doon wax naan armée suppu kànja la rek yonent bi alei salaatu salaam ne leen uhsuduhum dem leen ngeen góob leen ñu dem dal ci kaw gaay xare bu metti am ba ba waa Makka defet daal di dal loolu loolu manoo moo tax mu ne loolu lépp day wane ne lii nii li muy wane mooy ne affaire bi wasiyaaqu wasiyaaqul qissati awdahu shaahidin liman ta'ammalahu li qawlil jumhur mu ne mais ku gis histoire bi ni mu demee nga xam ne lii mooy seede bi gën a leer buy jàppale waxu ñan jumhurul ulama buy jàppale waxu jumhurul ulama voilà kon waa jumhur ñoom ci gàttal euh, lii ci seen dalil yi la bokk mooy histoire bi do imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne léegi bi ñu waxee lii mooy dese na ñeneen dalil mais euh, mooy mooy mooy par exemple bu doon liiru ñoon bon toppuñ la imaam Ibn di wax mooy du ñu ko defe comme moom ni mu ko defee nii euh, mais comme dañuy topp li wax Euh, mooy nañ topp li mu wax mais euh, ni ma ko xalaate woon man moom ba ca départ ba moo doon indi dalilu waa jumhur yépp comme niñ koy defee rek ci masala fiqh yi ba mu jeex waaw après ñu indi dalilu Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñi ne moom Makka car par négoce lañ ko négociation lañ ko ubbee buñ paree nag ñu wax ana ban moo gën a dëgër ci ñaar yooyu ak lu tax waaye euh, nañ topp rek li imaam Ibnul Qayyim wax léegi waa kon waa jumhuur ñoom seen dalil bi njëkk dalil yi njëkk indi mooy mooy histoire bi ni xew-xew yi demee imaam Ash Ibnul Qayyim mu ne am na nag lu mu ci teg tuuti mais loolu loolu saa na euh, amul euh, amul incident ci li ñuy ci ci ci argumentation bi parce que buñ naree lire lettre par lettre li wax yépp ligne par ligne bu boobaa day xaw gudd waxoon nañ la ko mu ne nag qaala asxaabu sulhi mu ne kantaa ñi nga xam ne dañ ne par négociation lu ñu ubbee Makka mooy lan mooy Shafi'i yi ñu ne non non non ñun ci la waa jumhur wax parce que law futihat anwa laqasamaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bari na al ghanim ghanimina kama qusima Khaybar wala kama qasama xaybar wa kama qasama saa'ir al min al-manquulaat fa kaana yuxammisuhaa wa yaqsimuhaa euh, Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ne non non ñun parce que Makka kenn ko ubbiwul ci force c'est par négociation ñu ne ndax bu doon ne ci force lañ ko ubbi kononte kon yonent bi alayhi salaatu salaam day séddale dëkk bi mooy màng mañ fa jële da koy jël daal di koy séddale diggante ñi nga xam ne ñooy butin de guerre bi diggante ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo demoon xare ji dix mille personnes wala douze mille personnes yi selon riwaaya yi comme ni mu def xaybar xaybar da ko da ko partagé non waaw waa jumhur ne non non xaar leen may leen may leen ñoo rek ñun Shafi'i euh, buñ paree dinañ leen bàyyi ngeen wax comme comme ni ngeen ko bëgg ñu ne waaw kon continuer leen ñu ne kenn tamit wa kama qusima sa'irul ghanaim wala kama qasama comme ni nga xam ne noonu la yonent mi aleyhi salaatu salaam doon séddalee mooy màng yi am ci xare yépp xare yi ñu doon dem minal manquulaat ci yi nga xamante ne dañu koy eh, eh, ay bien eh, kii la mobilier la yoo xam ne dañ koy mën a déplacer voilà xam nga dafa am day bien immobilier immobile mooy loo xam mënula bouger comme kër yi ak yooyu am yoo xam ne nag mën nañ ko déplacer comme xar yeeg jur jeeg jaasi yeeg yooyu mu ne fa kaana yuxammisuha wa yaqsimuha yonent mi alayhi salaatu wa salaam mais moom xare yi fi jaar yi gis nañ butin de guerre da ko doon séddale ba pare jël xumus bi nga xam ne moom la ci moom borom bi am ak yonent mi alayhi salaatu wa salaam wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa léegi mu génn xumusu yàlla boobu da ko doon génne da ko doon génne après li ci des mu daal di koy kii séddale ko que Makka deful loolu kon kay loolu mooy wan ne kon Makka kenn ubbiwu ko ci force loolu kese tax defu ko léegi léegi xaalu ñu ne ñu ne mais mais mel nii dañ leen ne mais yéen Shafi'i rahmatullah alayhi mais même même bu dee bu bu dee loolu amul même bu dee ne séddalewuñ affaire yi mais. léegi nag bon il faut ngeen leeral ñu ana ana ana fan kañ la yonent mi alayhi salaatu salaam fan la ama accord ak waa Makka ak fan la ñëw négocier ak ñoom ba ubbi Makka sans xare ñun loolu bëgg nañ koo xam ñu ne mais yéen yow yow xanaa da ngaa fàtte li nga doon eh, kii eh, eh, cours bi wax xanaa da ngaa fàtte xew-xew bi ñu ne ah fàtte wuñ ko dañoo bëgg mu leer rek ñu ne mais wala mastamana sallallahu alayhi wa sallam non wala mastamana Abu Sufyaan li ahli makkata lamma aslama fa aminahum kaana hada aqdu sulhin maahum ñu ne xam nga kañ la ko wax kan la kañ la ubbi Makka ci paix ci jàmm amee ñu ne leen waaw kañ ñu ne mooy bi Abu Sufyan ñëwee bi mu tuubee sàkku bu yeneen mi aleyhi salaatu salaam pour mu sécuriser waa Makka yeneen mi aleyhi salaatu salaam d'accord ci lool ba ne ko man daxala daara Abi Sufyaan moo ko dugg yow sa kër fa huwa amin ci yeneen riwaaya yi mu ne wa man daxala daara Budayl ibn Barqo fa huwa amin wa man daxal daara Hakim ibn Hizam fa huwa amin wa man daxala baaba baytahu fa huwa amin wa man daxal al-masjida fa huwa amin ñu ne mais loolu mooy wane ne lu ñu ne nag bi mu waxee Abu Sufyaan loolu loolu moo doon accord bi nga xam ne mooy sécuriser na waa Makka accord bi nga xam ne ci loolu la ñuy ubbee Makka ñu ne loolu te Abu Sufyan dafa nekk représentant waa Makka moom la séqal wax ak moom moom loolu alayhi salaam ci kaw loolu la ko mu ngi mel ni waa Makka gi yépp la defal lool waaw ñu ne dese nañ ba léegi ñun mashar Shafi'iyya ñu ne walaw futihat anwa la malaka algaanimuuna ribaaha wa duuraha wa kaanu axaqa biha min ahliha wa jaaza ixraajuhum minha fa xaytu lam yaxkum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fiiha bi haadha al-hukm bal lam yarud ala al-muhaajiriina duurahum allatii uxrijuu minha wa hiya bi aydi allaziina axrajuuhum wa aqarrahum ala bay'i ad-duuri wa shiraa'ihaa wa ijaaratihaa wa suknaha wal intifaa'u biha wa hadha munaafun li ahkaami futuuhil anwa wa qad sarraha bi idaafati duuri ila ahliha fa qaala man daxala daara abi sufyaana fa huwa aamin wa man daxala daara hu fa huwa aamin ñu ne ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhim am nañ leneen ba léegi loo xam ne xaw nañ ko junj ci kaw sànq mais dañ leen koy gën a leeral ngir mu gën a leer ngeen xam ne suñu wax moo gën a dëgër seen wax yéen waa jumhur même bu dee yii nag ñu ne leen loolu mooy lan ñu ne mais bu doon walaw futihat Hanwa bu doon ne Makka dañ ko ubbi ci force la malakal ghanimuna ribaaha wa duuraha bu doon ne ci force la comme Xaybar yeneen yi ñu gis rek ay Banu Qurayza ak yooyu mooy kon bañu ba ba ñi nga xam ne ñoo xare si woon di jullit ñi ba ñu gañee gaa yi lañuy moom seen kër yaag seen suuf yi ñoom ñoo koy moom te ci kaw loolu kon wakaanu taj kon dañuy nekk dañoo waroon nekk a xaq biha min ahliha ginoon a ci suuf yooyu que ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko mooy woon avant yéefar yi ko moomoon avant ñu koy ubbi comme Xaybar yonent mi alayhi salaatu salaam dafa mujj ni def dafa ñëw juif yi na ko bàyyi ñoo affaire bi mooy léegi yaa ko moom même bu dee ñoo fi dëkk ñun ñuy bay dil kii luñ la jox lu ñu lu ñu euh, am ci récolte ñu xaaj ko ci digg bi nga am cinquante ñu am cinquante mu d'accord mais ñoom ci seen bopp reconnaître nañ ne Xaybar moomatuñu ko ñu ne mais Makka bu doon na dañ ko ubbi ci force noonu tamit la waroon a demee voilà ñu ne nag euh, fa haythu lam yahkum rasulullah léegi nag bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam attewul atte bu mel nim atte Xaybar ay banu Qurayza ak ay banu Nadir bu yooyu attewul même chose comme ni mu attee Makka li am ba des te tamit li gën mooy bu doon dañ ko ubbi ci force mooy li gën a wane ne ubbiwuñ ko ci force yéen selon yéen waa jumhur mooy bal en plus lan li am ba des mooy lam yarud ala al muhajirin gis nga muhajiruna yi xam nga muhajiruna yi gisoon nañ ku fa jóge sa kër dem bu dee kër goo xam ne du sa njaboot goo xam ne yéeféer yi na ko bokk moom yow nga am sa kër mooy ñàkk nga ko boo demee yéeféer yi jël nañ lépp comme niñ defoon waa Bani Jahsh ñoom Abu Ahmad ak ñoom Abdallah ibn Jahsh ak seen kër yi gars yi dañ koo titre foncier bu doon waxi tey dañ koo far moom gis nañ ba al abbas rombe foofu abu sufyan ak abu jahlin lañ doon waxante lool yàgg na hein mooy ne ñu ne en plus mooy le fait que hein jëlul këru muhaajiruuna yi nga xam ne alladhina ukhriju min diyaarihim wa amwaalihim bi ghayri haqq lenn rek nañ am illa ay yaqulu rabbuna ñoom daal fut bi ñu def mooy yàllaa ñu mooy suñu borom ñu génne leen malgré ñi génne woon seen kër nangu seen kër ya titre ko foncé yonent ma lay saatu tey moo ci l'exemple le plus palpable le plus exemplaire moom mi nga xamante ne nii déggoo keroog bi ñuy dugg ñu naan ko mais fan ngay dal suba mu naan wa hal taraka lana aqilun min riba est ce que aqil dañoo bàyyil dara mooy jëlul kër ya ne yéen yéeféer yi yéen moom kër yi ngeen nangu woon waxuma la sax yi ngeen nangu woon ci julli ñi léegi nangu nañu ko déedéet même loolu delloowu leen ko delloowu ko julli ñi waxiya mu bàyyi ko bi ay aydil ladina axraju mu bàyyi ko ci loxoy ñi leen génne woon ba pare gaa yooyu noonu man di jaay seen kër yi ñu saxal leen ci ak di ko jënd ak tamit di ko mën a luye ak di ko dëkke ak di ci jariñoo waaye ñu ne waay waay wa hada waay fiq waay alhamdulilah waay waay waa jumhur waay jumhur jumhur ñëw leen d'accord ak ñun waay yëf yi leer na yéen itam wa hada xam ngeen ne lii munaaf lii waaye lii wute naa ak lool waay ak ak li nga xam ne mooy fu attey futuhul wa mooy conquête yoo xamante ni nii par force la ci armée lañ ko def bu ubbi dëkk yooyu xam ngeen ne niñ doxalee Makka wute na ak lool lool rek day wane ne tamit Makka saa yi ubbee wuñu ko force waay ubbee wuñ ko par la force. ñu ne am na leneen waqad sarraxa bi idaafati dóori ila ahliha fa qaala man daxala daara abi sufiaana fa huwa amin wa man daxala daara hu fa huwa amin ñu ne en plus am na beneen affaire boo xam ne il faut ngay bàyyi xel ci wax yi ci wax yi comme yéen waa jumhuuram ñun niñ koy defee ndax mbooloom boroom xam-xam yi surtout côté fiqh dégg bu sew la laaj loolu mooy al fiqh al fiqh mooy mooy ak diqatu fil ak xóot ak sew ci ni ngay dégge moo tax baat yi dañu am solo ñu ne voilà comme que nag ci domaine boobu lañ ne xool leen le fait que yonent mi alayhi salaatu salaam leeral ci annexion bi mu def idaafa mooy annexion ak duuri kër yi annexe kër yi ci ñi ko moom te ñi ko moom ñan ay julli lañ man daxala daara abi mu ne képp ko dugg këru Abu Sufyaan mais kon kay mooy Abu Sufyaan moo moom kër bu ma nee këru Mawdo kërug Moodu mooy kër gi Moodoo ko moom bu ma nee kërug Isaa kër gi Isaa ko moom léegi nag ñu ne loolu noonu nag mu def annexé kër yi ci ñi nga xam ne ñooy yéefiru Makka yi ba pare mu ne waman daxala daarahu képp ci ku dugg këram fa huwa amin kooku nekk naa sécurité waaye waay waay waay waay day wane ne lii nii day wane ne kon mooy kër yi ñoom ñoo ko moom te pourtant nee ngeen yéen waa jumhur dañ ko ubbi ci force <laughs> léegi nag euh, waa jumhur ne waa jumhur ne bon léegi man ngeen ñu may kon jërë ngeen jëf euh, léegi dañuy ñëw ci seen dalil yi ngeen ko wax ñu ne law kaana qad saalahahum euh, waa jumhur na leen bon waaw bon léegi yéen xaar leen euh, xam ngeen ne li ngeen wax dese naa dëgër ah bon si yéen ngeen ne le fait que yonent salaam ne Abu Sufyaan ba mu tuubee ba ko Seydina Abbaas ne ah yonent mi salaam Abu Sufyaan mii dafa bëgg ak puukare defal ko dara mu ne man daxala daara Abi Sufyaana fa huwa aamin wa man daxala baabahu fa huwa aamin wa baytahu fa huwa aamin wa aghlaqa baabahu fa huwa aamin wa man daxala masjida fa huwa aamin ngeen ci kaw loolu mooy le fait kon mu wax Abu Sufyan ku dugg këru Abu Sufyan nekk na en sécurité ku dugg këram nekk na en sécurité ku dugg sa kër tëj buntu ba nekk nga en sécurité waaye yit ku dugg ci jàkka ji nekk nga en sécurité yéen ngeen ne daal ci kaw loolu mooy wane ne kon euh, ci la may joxe sécurité waa Makka yëpp ba ni mu ubbee dëkk bi mooy ci négociation ak jàmm. Shafi'i ni waaw loolu la kay ñu ne ñun nag d'accord ñu ne leen lu tax ñu ne law kaana qad saalahahum lam yakun li amaanihi almuqayyadi bi duxuli kulli waaxidin daarahu wa iglaaqihi baabahu wa wa ilqaa'ihi silaahahu faa'ida walam yuqaatilhum Xaalid ibn al-Waliid xatta qatala minhum jamaa walam yunkirhu walam yunkir alayhi walamma qatala miqyas ibn subaaba wa abdallah ibn xatal wa man dhukira ma'ahuma fa inna aqda sulh law kaana qad waqa lastahna lastahna fihi haa'ulaa'i qat'an wala naqala haadha wa haadha walaw futihat sulhan lam yuqaatilhum waqad qaala fa in ahadun taraxasa bi qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qulu inna allaha adina li rasulihi wa lam ya'dan lakum wa ma'lumun anna hadha al-idhn al-mukhtassa bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam innama huwa al-idhn fi al-qitaali la fi as-sulh fa idha fa inna al-idhna fi as-sulhi 'aam ñu ne yéen eh, eh, ma'shara shafi'iyya rahmatullahi aleykum xam ngeen ne seen dalil bi dese naa dëgër yéen loolu ngeen wax noonu ne li wax Abu Sufyan loolu mooy wane ne kon dafa gaa yépp noonu non non non non que ni na leen day ñu ne. bu doon ne dalee dafa dafa tëraloon ab accord boo xam ne day ñëw ubbi Makka ci simplement gars yi d'accord bu doon noonu la demee mu ne mais kon amaanuhul muqayyad ndax loolu la <laughs> voilà mooy le fait mu joxe euh, euh, euh, nu mu tuddati. jox oh. ak kóolute mooy le fekk mu ne leen yéen nekk ngeen en sécurité sécurité boobu mooy kon sécurisé gi mu sécuriser nga xam ne daf koo tënk ci ci ku dugg këram ci képp koo xam ne ku dugg këram ah ak tëj buntu ba ak teg ay ngànnaayam mu ne kononte kon bu doon lool du am njariñ waaw bu doon ne affaire bi Abu Sufyan moo leen représenté ba waa Makka yëpp d'accord nañ kon jarul bu ciy wax loolu kon danaan rek. yépp yëpp a ngi en sécurité bu jeex mais lan moo tax mu ne ku ku ku daw dem kër wala nga dugg ci jàkka ji wala nga dem kër Abu Sufyan loolu mooy mais ñi ci biti nag <laughs> ñi ci biti nag ñi deful loolu nag ñi deful loolu mooy ne bu doon ne kon yéen da ngeen ne le fekk que moo xoon Abu Sufyan loolu mooy ne kon généraliser na ko ci waa Makka yépp ñoom ñépp a ngi ci sécurité ba muy dugg Makka moom ci ci moom ci jàmm la ko ubbee mais kon le fait mu naan ku dugg sa kër tëj sa buntu ak yooyu du am benn njariñ waaw loolu du am njariñ te waxu yonent bi alayhi salaam lépp am njariñ comme ni ngeen ko xamee yéen yéen Shafi'i yi rahmatullah alayhi te tamit bu doon lool li ngeen wax noonu noonu la këne kon da leen sécuriser woon looloo kon moo tax Makka dañ ko ubbi ci ci ci ci jàmm mais kon bu doon loolu lam yuqaatilhum Xaalid ibnul Walid Seydina Xaalid ibnul Walid du xareek ñoom kon bu doon lool la ah konoon te kon du xeex ak ñoom te ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéegee ne Seydina Xaalid xeex na ak ñoom neewu ko yow lan moo tax nga xeex ak ñoom tama sécuriser def waxu ko waaw baax na balam leen waxoon ca ba mu leen di discours ne leen bu leen xeex ak illaa man qaatalakum laa tuqaatiluuna illaa man qaatalakum loolu gisoon nañu keroog ba muy defar armée bi Seydina Zubayr ibn al jaar ci kaw min kada Seydina Xaalid jaar ci li nga xam ne eh, eh, kadan loolu ci suufu Makka ba am na lu mu leen ci tegaloon te bu leen xare ak ñoom Seydina Abu Ubayda ibn al-Jarrah ci ñi nga xam ne seen armement taxu ko woon demee noonu te ñu ñenn di day dox ñoom ñépp da leen noonu te bu leen xare lu dul ku xare ci Seydina Xaalid ibn Walid bi mu xareet ñi nga xam ne ñoom Safwaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ne woon dañuy résister ji dajeeg moom ca suufu Makka ca xandama mu dal seen kaw yonent ma ne saa saa neewul Seydina Xaalid lan moo tax ngay dal seen kaw lan moo tax nga fiy xare te sécuriser naa nit ñi waxu ko waaw mu ne te ba mu nga xam ne te buroon lool la tamit euh, rey gi mu rey Miqyas Abdallah ibn Xatal ak ñeneen mooy ñu tuddoon ñëpp ñu ne dañuy gis ñi nga xam ne dañ ne woon dañ leen éliminer moom moo joxoon ndigal alayhi salaam ne ñu éliminer leen ak ñañcaray ñëpp ah ne yéen seen sulxu gi am na konoon te kon yonent bi alayhi leen euh, sulxu gi am na mais ñii ñii danaan Abu Sufyaan accord def naa mbalaayum kiiraay ci waa Makka mais ba mu des ñii. abdallah ibn xatal ñoom miqyas ibn subaaba ak ñeneen yi mais waxu ko ah te lool bu amoon mu ne lool bu amoon la nuqi la hada wa hada bu doon ne loolu yonent ma ne saab-saab waxoon na ko bu suyaan kon dinañu ko toxal waaw te walaw sulhan bu doon ne dañ koo ubbi ci li nga xamante ne mooy comme li ngeen ko wax yéen shafi'i yi kon lam yuqaatilhum ubbi ci jàmm kon du du ñoom te leen mooy wanee xare naa moom wax nañ ko sànk ci kaw mooy hadiisu bi imaam ahmad ba imaam muslim bu seydina abu hurayra bi mu doon nettali waa lamsaar keroog bi leen yeneen tibale saab saab abu hurayra woowal ma waa lamsaar te bu ma woowal keneen ku dul ñoom waaw ba ñu ñëwee mu ne leen ñu songu ñuy aw baasha qurayshi ñu dal seen kaw fekk kilifaa Quraysh yi dañoo def seen armée su bu kàñña jiital gaa yi seen suq yeeg seen dungur yeeg ñenn ñi ba pare ne bu dee ñoom ñoo gañe ñu ñu ñu topp ci xare bi continuer bu dee dañ leen a gañe nag ñu jox Seydina Muhammad ak Abu Sufyan li ñu wax li wax mooy man daxala daarahu ak man daxala daar Abi Sufyan ak man daxalal masjida loolu leerul ne kon xare am na fa yonent ma saa saa bu doon ne da leen jox accord nan na leen di wax yéen yéen a ngi en sécurité ba pare dem di xeex ak ñoom woolan saari naan dal leen seen kaw ba pare mu ne mu ne beneen boo xam ne moom moo ko wax ne fa in ahadun te loolu gisoon nañ ko tamit bi mu ne yonent ma saa saa bu kenn taraxasa di ute ngànt naan way mën naa xeex makk parce que yonent bi alayhi salaam xare na fi xeex na fi fa xuulu yonent mi alayhi salaatu salaam mais li tax mu naan bu kenn di wuti ngànt ci xare gu ma xare biir Makka waay waay masharu Shafi'i ya waay waay affaire bi leer na nag wax dëgg yàlla nag moom waxtaan wi ferenka masala mi ferenku laayu la nag yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ne wa in taraxasa wa in ahadun taraxasa bi qitaali qitaal mooy lan qitaal mooy mooy jàmmoo mooy sulh dane wa in ahadun taraxasa bi sulhi rasulillahi loolu wax non bi xitaali ci xare gi ma fi xare bu kenn ñëwee naan mën naa fi xare ñu ne ko manula nekk mu naan parce que yonente mi aleyi salaatu salaam xare woon na fi mais yonente mi aleyi salaatu salaam wax nañu mbir nee na ku nar a jële ci loolu argument naan lool moo ci sama ruxsa mooy sama permission bu tax ma manit ma man koo def ndax buur yàlla nañu laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun xasana dëgg-dëgg nekk na pour yéen ci yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, li nga xam ne mooy royukaay bu baax yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu kenn bu leen kenn waxee lool fa quulu nee leen ko inna allaha buur yàlla subhaanahu wa taala adina moo joxoon digal moo permettroon li rasuulihi ndaal ñeel ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walam ya'zan lakum te yéen joxuleen digal moom moo ko permettroon mu mënoon a xare ci mooy waxtu wow mu ne ku ñu ne mu ne woon man benn benn période benn euh, jamono benn temps buur yàlla mayoon permettre ma ndax buur yàlla dafa xaramal makka def ko xaram yow ma yawma xalaqa samawati wal ard moom nag la xaram nekk ba léegi man buur yàlla dama cee mayoon benn waxtu rek benn jamono boo xam ne may na ma ci ma xare ci ba mu jeexee fa huwa ka fa hiya aadat ila hurmatiha makka dafa dellu ila yawmil qiyaama nekk xaram kenn manu fee xare Eh, waay Shafi'i yi waxoon nañ leen sànq li ngeen di wax dëgëru yii ñuy yii xam ngeen li wut na dëgër li ngeen wax quoi ah ah bale la ngeen di def sooy yii ah léegi <coughs> wa ma'lumun te yéen leen anna hadha al-idhn al-mukhtassa bi rasulillah innama huwa al-idhn fi al la fi as-sulh xam ngeen ne ñu ne Shafi'i yi rahmatullah waay waay waay waay waay xam ngeen ne ndigal lii lii nga xam ne bu exclusivement réservé la pour yonent bi alayhi salaatu wa salaam boroomam réservé ko jagleel ko ko ndigal ndigal gu ñu jagle gii mu defal yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais ndigal la ci xare du ndigalal ci ci ci ci ci ci ci sulx ci ci traité ki nekk en sécurité ak traité boo xam ne ubbi ci jàmm la waaye du loolu waay loolu du ndigal loolu waay eh. xam ngeen ko loolu moom xam ngeen ko quoi ah, ah. léegi ñu wax li ma eh, li ma wax sànq moom indi na ko man dama ko wax te moom mu ngi koy dóoru tudd nii imaam Ibn al-Qayyim mu ne waa jumhur teg ci ne waa jumhur daldi ciy teg ne wa aydan Euh, falaw kaana fatxuhaa sulhan lam yaqul inna allaha qad axalla laha qad axallahaa lahu saatan min nahaar fa innaha ida futixat sulhan kaanat baaqiya ala xurmatiha walam taxruj bi sulxi an il xurma waqad axbara bi annaha fi tilka saati lam takun xaraama wa annaha ba'da inqidaa'i saa'ati al-harbi aadat ila hurmatiha al-uulaa waa jumhuur ne e, e, yow sax wax nga ko léegi wax e, nga ci suñu argument boo xam ne ñu ngi ci doon ñëw xaw nga ko junj mais mais tekkilal tekkilal tekkilal wolof yi yow li nga wax <laughs> ma ne la waaw ma tekki bon j'espère que je tekki bien ah <laughs> waaw léegi ma ne waaw léegi yéen waa jumhur kon yéen ngeen ne wa aydan ba léegi bu doon ne yéen yéen Shafi'i yi ubbig Makka ci ci ci ci jàmm lañ ko defee par accord lañ ko defe waay waay kon yonent ma lay saab saam konoon te kon doonu loon wax naan inna allaha qad ahallalaha lahu sa'atan min nahar këne buur yàlla nag koo benn waxtu ci wala benn temps ci bëccëg gi te loolu waxoon nañ la début journée bi la kii woon ba tàkkusaan ñu ne waa Shafi'i yi yéen bu doon ne dañ koo ubbi ci paix ci jàmmoo mais konoonte kon mais waxtu woowu période boobu yeneen tamit ko cee permettre mais amul sens konoonte kon du am sens ndax bu doon ne en paix rek la ubbee màkkam mais kon day des di nekk. Euh, euh, li nga xam ne lu ñu sanctuaire lu ñu lu ñu oh, oh, lu ñu ñoŋal la fu yàlla ormal la ba léegi ndax xare amu fi te tamit waram taxruj bi sulhi anil xorma bu deen accord la kay <laughs> mais xorma gi kay dañu ndax xorma boobu mooy la fekk kenn du fi rey bakkat kenn du fi xeex kenn du fi dagg garab kenn du fi def yooyu yëpp mooy ñu mais bu doon ne loolu noon kon en paix lañ ci paix ci jàmm lañ ubbee màkk mais kononte kon du ne orma googu noonu dañ ma koo teggil ba ma mën a fee xare après bu delluwaat hein te yonent ma lay saa saa mais xabaaral nañu xabaare nañu këne jamono ji nga xam ne ci la doon xare mooy waxtu woowu noon ko buur yàlla permettre nekkatul woon xaraam Makka nekkatu ko woon ndax da koo permettre mu ngi mel ni lu mu ko muuroon la après mu tegg ko ngir yonent ma ne saa saa mu permetre ko lool ba mu ko defee ba pare mu tegaat ci mbalaan ma mooy ba ilaa yawmal qiyaama mu delluwaat na ko waxe euh, lii it wax nañ ko sànk mu ne wa aydan fa innaha law futihat sulhan lam yu abbi jaysha yonent bi alayhi salaatu salaam bu doon ne da ko dafa dafa ubbi Makka ci pee mais dooru loon ñëw ba buntu Makka di préparer waajal armée hein ca Dhu Tuwa daal di jël euh, fas yi ak ñi nga xam ne ñooy dox def may man ak may sara comme xal def gauche ñoo xam ne ñoo fay ne droite ñoo xam ne ñoo fay ne wa ma'ahumu silaah ñoom ñépp ñu armé ba pare mu wax Seydina Abu Hurayra ma waa Ansaari ba ñëwee mu ñu dal ci waa kii waa Quraysh ba Abu Sufyaan naan ubihat xadraa'u daw daw ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu gisee xare yu tar yooyu ne ko ubihat xadraa'u Quraysh la Quraysh ba'da al-yawm waaye waaye daganal nañ ñuy rey kilifaay Quraysh yi xadraa'u Quraysh kon de laa Quraysh Quraysh dootul am après yow yonent mi alei saatu salaam doola répété waat ne man aghlaqa baabahu fa huwa amin ku dugg sa kër tëj ko kooku nekk naa sécurité mu ne wa hada muhaalun an yakuna ma sulh lii c'est impossible mu nekk loo xam ne par accord li ubbee ne am paix dugg si leen ngalawal jàmm ak sile ba pare xare yi di am ngeen ne loolu lépp ci jàmmoo jàmmoo lañ ko ubbee <laughs> euh, loolu daal euh, léegi daal léegi nag euh, bon mooy ci biir argument yi ngay gis ne waxu waa jumhur dina dëgër mais léegi que moo gën a dëgër waxu Shafi'i yi rahmatullah alayhi ndax bi lii leer na mooy lii leer na léegi nag Shafi'i yi rahmatullah alayhi ah, ah, ah d'accord aguñu ah non d'accord aguñu ndax lan ñu ne léegi nan ngeen di tontoo ci liñ ne le fait que Makka kenn bañ ko dee ngeen ni force lañ ko ubbee te yéen ci force ci lislaam bu ñu ubbee ab dëkk par la guerre mooy. dañuy màngo bi butin de dañ koy séddoo ak yooyu lan moo tax màttal loolu amu fa aywa tontu leen léegi tontu leen <laughs> non da ñun ñun d'accord aguñu il faut wuyu leen wuyu leen <laughs> ñu ne fa hada mabniyun ala anna al ard daxilatun fi al ghanaim allati allah subhanahu bayna al ghanimina ba'da wa jumhuru saxaabati wal a'immati ba'duhum ala xilaafi dalik wa anna al arda laysat daaxila fi lganaa'imi allati tajibu qismatuha wa haaza kaanat siiratu alxulafaa'i arraashidiin imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu ne waa jumhur ne Shaafi'i yi rahmatullah alayhi mais seen lool moom neex naa tontu kene Makka lan moo tax kër ya kon séddewul wuñ ko nit ñii moomuñu teer yeeg yooyu ñi jullit ñi ko gañee ñu bàyyi ko ci kiiwu yéeféer ñu ne parce que yéen seen wax jooju yéen a ngi ko tabax ci kaw leen ngeen ko teg këne suuf si mooy dëkk bu ñu ubbi suuf sa yéen da ngeen koo boole ci butin de bi buur yàlla daldi wax nan lañu koy nan lañu koy séddalee comme nañ ko gisoon ca aaya ya la wa'lamu annama ghanimtum min shay'in xam leen ne lépp lu ngeen xam ne dangeen koo màng lu man di doon ci alal buur yàllaa moom xumus bi ak ba ma aayee jeex ñu ne yéen dangeen yéen parce que yéen Shafi'i yi c'est normal ngeen wax lii parce que yéen seen wax ji li muy ëpp li muy tekki mooy yéen dangeen a jël suuf si ne kon suuf suñu suuf si ak ak armes yi jële ci ña doon xeex ak euh, xar yaak bëy yañ jële foofu ci dëkk boobu yëpp ñoo yem ci butin de guerre bañ bokk parce que yéen doon ngeen gise loolu moo tax ngeen waxe lool ñu ne noon wa waaye nag xam leen ne li yëpp ci saxaaba yi majorité des saxaaba radiyallahu anhu ak imaam yu mag yi seen ginnaaw wute nañu lool ñoom dañoo tàqale suuf si ak li nga xam ne mooy butin de guerre ñu ne wa anna al arda laysat daaxila fil ghanaim bokkul ci màng yi nga xam ne fokk ñu daal di koy tajibu qismatuha allati butin de guerre bi nga xam ne dafa war ñu daal di koy séddali suuf si bokk si te loolu mooy jamaahiru jumhuru saxaaba ak aimma yi imaam yu mag yi loolu la wax seen ginnaaw mu ne te lii mooy siiratul xulafa mo lii mooy tëralinu te doxalinu jaar-jaaru xulafaa ur raashiduuna yi almahdiyuun radiyallahu anhum waaw te Seydina Omar loolu la defoon Seydina Omar lu bari suuf yi da ko doon garder ni da dama koy garder pour ñii ñëw te da doon séddale butin de guerre yi te ko ah non non non Seydina Omar non ñun ñoo xeex jox ñu affaire léegi en fait affaire boobu mooy ne affaire bi ci imam bi bu dee suuf si ci imam bi la la lañ koy teg mooy xool li gën ci jamono ji ak li gën ngir l'islam ak jullit ñi waaw bu gisee ne euh, moom man na ko mais mu bañ a nekk ci loo xam ne ci bànneex la koy teg nit ki jiite jullit ñi loolu am nga jël suuf si daal li koy jox say partisan ñi nga xam ne ñoo lay tàccu ah déedéet bu gisee ne ñii dañoo soxla suuf suñu bay te amuñu ko te ubbi nañ ci mu jox leen benn partie wala lu mel noonu moom mooy xool voilà moom mooy xool lool la bu gisee ne leneen tamit mu def loolu léegi euh, euh, moo tax loolu mooy ngiru imaam euh, Abu Hanifa sax moo tax mu ne waqaala Abu Hanifata rahmatullah alayhi imaam Abu Hanifa al imaamu muxayyarun bayna wa bayna an yuqirra arbaabaha fiiha bil xaraaji wa bayna an yujliyahum anha wa yunfidu ilayha qawman aaxarin yadribu alayhim al mu ne e, te mooy ngiiru imaam Abu Hanifa niroo naag ngiiru imaam Ahmad niroo naag waxu imaam Ahmad que ne dañuy tànnloo mooy dañuy bàyyi ki nga xam ne euh, mooy imaam bi ndax moo tax mu ne fa zaahiru madhabul imaami ahmad wa aktharu nusuusihi ala anna al imaama mukhayyarun fiiha taxyiira maslaha la taxyiira shahwa imaam Ibnul Qayyim li ëpp li nga xam ne moo gën a feeñ ci ngiiru imaamu ahmad ak li ëpp ci ay tegsam moom imaam ahmad rahmatullah alayhi mooy ne imaam bi dañ koy tànn loo mu xool tànn loo xamante ni la li gën yëwénal li gën daal mais mu nekk loo xam ne tànne boo xam ne day xool li nga xam ne moo gën a approprié te moo gën mu def lool ci suuf si mais du ko def ngir ci teg ko ci bànnee xam imaam Abu Hanifa rahmatullah bu ñu ñëwaatee ci lim wax sànq imaam Ibn al-Qayyim mu ne moom imaam bi dañ koy dañ koy tànnloo entre mu mu mu mu mu mu mu mu mu départage suuf si selon ñi ñi ñi da entre ñi ñëwoon xare si wala yéeféer yo moomoon mu bàyyi leen fa waaye mu ne leen nag da ngeen di joxe impôt wala mu jële leen fa indi fa ñeneen ñoo xam ne ñoom ñoo joxe impôt voilà léegi nag ñu ne euh, lii lépp day wane ne kon yéen chafin yépp te parce que te am na beneen affaire mooy comme que yonent bi alei salatu salaam moom mooy guide bi moom dafa am choix ñu ne yéen xaybar bi ngeen di wax mais xaybar yonent bi alayhi salaatu salaam est-ce que ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo négocié ak juif ne bu ñu génne da leen a waroon a génne ah juif ne ko bu ñu génne bàyyi ñu fi comme que ñun ñoo xam dëkk bi ñoo xam mbay mi ñu def ko bu ko def te yéen toogu ngeen fi ngeen bàyyi ko yéen jullit ñi da ngeen di dem bu ko defee lu ñu ci am ngeen jël lii ñun ñu jël lii yonent bi alayhi salaatu salaam d'accord te pourtant. séddale wu ko Xaybar da koy sédd est-ce que loolu daa jël suuf si séddale ko julli ñi non non en plus Makka tamit c'est dafa dafaa bàyyi gaa yi léegi en plus te waa Makka après gaa yi dañoo commencé di tuub ñu ne am na beneen affaire ñu ne wa amma Makkatu fa an fa inna fiha shay'an akhar yamna'u min qismatiha walaw wajabat qismatun ma adaha min al-qura wa hiya annaha la tumlak fa innaha daaru nusukin wa muta'abbadul xalqi wa xaramu rabbi ta'ala alladhi ja'alahu linnaasi sawaa'an al-'aakifu fiihi wal baad. Allahu akbar. Eh, mu ne te yéen Makka dafa am beneen spéti spécialité boo xam ne la am tey yeneen réew yi amuñu même bu dee ne tontu nañ leen ci Xaybar bi ngeen joxe exemple cinq tontu nañ leen non. en plus Makka dafa am spécialité bu yeneen dëkk yi amul mooy ne Makka dafa nekk dafa am beneen spécialité bu tax ñuy tere di di jël suuf sa nit ñi ubbi ko rek ñu daal di ñëw ne aywa gaay leen aywa ñu séddale ko gaay ndax buñ ko séddale woon gaay ni muy demee euh, saxaaba yi ko kii woon ku nekk day mujj am ci benn parti boo fa jógee say doom say doom ñoo koy donn ñoo koy donn <laughs> alors que rek mbir mi Makka demewul noonu mu ne màkka dafa nekk benn affaire boo xam ne leneen lu yokk loo xam ne day tere day day gina tere ñu daal ñu daal di koy mën a di départager mu ne même bu waroon sax bu doon ne départager suuf si buñ ñu ñëwoon ne d'accord nañ yéen départager suuf yi dafa war ci suuf suñu ubbi par force ci guerre Makka day am exception ndax lu tax. ndax wahiya at na xalaatum nag ndax Makka kenn du ko moom du propriété kenn mooy li ngay dégg naan ay ay ay xaadimul xaramayni sharifayni moomul Makka bañ nañ ba xaadim lañ wax xaadim mooy la mooy mbindaan prince ci roi Arabie saoudite moomuñu Makka xaadimul baax nañ ba ñoom titre boobu lañ jox seen bopp xaadim est que xaadim daa moom am mbindaan am na lu moom lu moom ci kër gi mu nekk fi muy liggéey ah xaadimul xaramayni mooy ñi ki nga xam ne mooy liggéeyal ñaari xaram yi di Makka ak Medina ash-sharifayni yu yu tedd yi te màgg parce que Makka kenn ko moomut wa hiya annaha mooy kenn moomu ko kenn laa tum la ko kenn du ko moom fa innaha daaru musuk ndax na Makka dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku jaamu yàlla la dëkk la boo xam ne jaamu yàlla ju mel ne aj ak yooyu xeetu jaamu yàlla yooyu foofu la yàlla dogal ne fii lañu ko mën a defe kenn mënu la tabax sab kaaba fële ca àllub Californie ba sawaay ak lu mu niroog niroog bu bu Makka bi ne léegi gaa yi venez léegi dee leen wër sama kaaba gii fii Californie ah allahu labbayk allahumma labbayk labbayk allahumma labbayk loolu moom mooy laa labbayka wala sa'dayk waaye yow labbayka amu fa mooy Makka kenn ko moomul ndax xeetu jaamu yàlla yi yàlla dogal ne foofu lañ koy defee kenn moomu ko ndax daaru nusuk la wa muta'abbadul xalqi te foofu mooy bërëb bi nga xam ne jaam yi buur yàlla dafa def buur yàlla moo def que ne jaam yi dañ fay jaamoo yàlla pour lool na wa xaramul rabbi fii mooy xaramul buur borom bi borom bi màgg bi bi nga xam ne moo def suuf si Makka nekk lin naa si ñeen nit ñépp sawaa inil aakifu fiihi wal baat ki nga xamante ne moom moo fi nekk ñëw jaamu si yàlla yooyu ak ki fi dëkk nii ki fi nekk ñoo yemaa waaw ci côté boobu ci jaamu yàlla ji amul kenn kuy ñëw am sa kii ngir aj ñëw ba biir màkk ñu naan la noo yow nag kaaba gi waroo ko jege parce que ñu fi dëkk ñii ñoom ñoom privilège wala ñii ñii ñoo war a kii yow yow parce que déedéet ah ñu ne la kon nag yaa ma'shar ya eh. kon daal eh. leer na quoi léegi nga ne ma <coughs> kon affaire bi leer na ne lii moo gin a dëgër fooguma na sax finalement dinañ soxla di wax li imaam al-Hafiz wax parce que c'est vrai foofu xam nga imaam nunul an-Nawawi rahmatullah alayhi <laughs> bon di da leeral ak mooy yu mel nii la rek mais bon foog naa jarul ñu ciy dugg jarul ñu ciy dugg Euh, léegi li des mooy ñetteel avis bi ñu la waxoon ne imaam Ibnul Qayyim waxu ko rahmatullah alayhi mel ñoom imaam al-Mawardi waxoon ko ne non ñun c'est xool nañu échange yi masha Allah vraiment xam-xam bi feeñ na leer na euh, alhamdulillah yal na buur yàlla fay leen. entre Shafi'i yi yéen suñu mbokk yi ndax imaam al-Mawardi Shafi'i la mais comme que taqyidul a'ma moom boroom xam-xam du ko def mooy suivisme goog nga xam ne aveuglement boroom xam-xam du ko def ak taqlidul a'ma di suivre nit koo xam ne da ngay gëmm ne man daal même bu même lim def bu wuteeg li tey bu dee wute nak li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale wala li dina leer. nga ne man daal de toute façon lii laay def ndax diwa ko wax déedéet ah non imaam al-Mawardi min a'immati Shafi'iyya rahmatullah waaye moom àndul ak mbokkam yi fii <coughs> yii ne moom dañ ko ubbi ci euh, euh, euh, ci par négociation moom à la ànd ak ñoom à it la ànd ak waa jumhur ñol masha Allah ñu ne ñun daal li ñu gis daal mooy ne lenn li dañ koo ubbi ci force leneen li comme lool li koy wane euh, xew-xewu Seydina Xaalid ibn al-Walid ak yonent ma ne saar saar ni wax Seydina Abu Hurayra wool ma laaw lamsaari loolu moom leer na te imaam al wax nañ la loolu la saxal lii wane ne leen li par négociation mooy li mu wax ñoom Abu Sufyaan ak ñi d'accord ci dugg seen kër dugg ci jàkka ñi teg seeni ngànnaay waaw xoola eh. waaye li gën a dëgër mooy li waa jumhur wax mooy li waa jumhur wax moo tax ku mel ni imaam al-Hafiz ibn moom moom wax naa la moo indi après doon wax waxu imaam an-Nawawi wax ak après di tontoog yooyu ak di leeral yenn yi eh, moom bi mu waxee loolu indi ab yi ba pare ni na wal inna suurata fatxiha kaanat anwa wa muaamalata ahliha muaamalata man daxalat bi amaan mu ne daal moo tax lii lii nii de façon day day day day mooy wax ji moo wax waa jumhur benn la rek mooy dane lii dëgg-dëgg après lii lépp daal mooy que euh, Makka ni ñu ko ubbee li feeñ nii ima li feeñ niñ ko ubbee mooy ci force lañ ko ubbee parce que c'est c'est c'est extrêmement moom li muy nekk Shafi'i imaam al-Hafiz ibn Hajar pour nga taxaw pour nga taxaw ne Makka sa waay euh, par négociation kese lañ ko ubbee day jafe ak ak ak lan ak qissatu Xaalid bi yawmal Xandam ak Yonent mi alayhi salaatu salaam mi mu wax ansaar yi loolu c'est c'est c'est c'est c'est c'est très dur nga ñëw malgré dalil yu leer yooyu nga ñëw mais euh, euh, euh, affaire yi daal malgré tout lee la loolu c'est c'est c'est c'est c'est très difficile à défendre ligne boobu moo tax mu ne liy dëgg daal mooy ne Makka ni ñu ko ubbee image ni ñu ko ubbee mooy ni ñu ko ubbee meew bi ñu ko ubbee mooy ci force la waaye ni ñu leen ci la sàrsam jëflanteeg waa Makka nag loolu dafa jëflanteeg ñoo xamante ne ni comme si dëkk bu ñu ubbi woon ci jàmm mais loolu la Imaam Ibnul Qayyim wax sànk mooy le fait que suuf si par départ partagé wuñ ko entre ñi xare si te génnewuñ ñamoomoon suuf sa di yéeféer yi ci suuf sa nangu luñ war mooy Makka dafa am kii spécial. te moo tax ah, en général tax après ñoom ñépp a nekk jullit gars yi noonu foofu mooy mu jëflanteeg ñoom ñoo xam ne comme si jëflanteeg ñoo xam ne dañ leen a ubbi ci jàmm comme ni mu def ak waa Xaybar exactement Xaybar xam nga ci xare la woon mais juif yi dàqul ñépp dàquleen ne leen génn leen fi na leen faa bàyyi waaw ba pare ñoom ñuy liggéey ñuy bokkuli récolte bi waaye ak condition contrairement Makka gi gën a wane spécialité Makka dañ leen dañ leen nuqirruhum ma naa mooy dañ leen fii saxal lu ba keram mu ñuy neex bu ñu neexee nag bés buñ bëggee ngeen jóge fi ñu jóge fi juif yi d'accord moo tax Seydina Omar moo leen fa jële après euh, kon insha allah lii mooy li gën a dëgër ci masala bi ci masala bi euh, imaam Ibnul Qayyim nag dafa def benn affaire mu ne boo xam ne euh, euh, naa fi lañuy yem mu ne wali hada mooy ginnaaw mooy masala bi pare nañ ci léegi xam nga masala bi dafa dafa lëkkaloom benn masala mooy masala mais kon suufu Makka man nañ koo jaay wala mën nañ ko jaay mu ne wa lihaada dahaba jumhuru l a'immati min alsalafi walxalafi ila annahu laa yajuuzu bay' araadi Makka wala ijaaratu buyuutiha hada madhabu mujahid wa ata fi ahli makka wa malik fi ahli lmadina wa abi xanifa fi ahli l iraq wa Sufyaan ath-Thawri wal imaamu Ahmad ibn Hanbal wa Isxaaq ibn Raahawayh rahmatullah ala al-jamii mu ne wali hada lii ñu la wax nag ci Makka seen suuf si que dafa nekk foo xam ne dëkk la boo xam ne pour jaamu yàlla la kenn du propriété kenn mu ne looloo tax majorité boroom xam-xam yi aïma yi ci ñi jiitu ak ñi mujj ñi ci salaf yi xalaf yi mooy ñu jiitoog ñi ñëw seen après ñoom que ne laa yajuuzu ja warul bayu araadi makka jaay suufu makka wala ijaaratu buyutiha wala nga ñëw di luye seen suuf sa hada mu ne lii madhabu mujaahid ak léegi nag nañ wax li ba pare ci waa Makka mu ne mooy madhabu imaam Maalik ci waa ahlul Madina que ne Madina tamit c'est pareil wa abi xanifa ak madhabu abu xanifa mooy lan la la bëgg fii mooy mooy madhabu mujaahid ak ata ñi nekkoon màkka ñoom boroom xam-xamu màkka lañ fi ahli màkka ci waa màkka wa malik fi ahli madina mooy madhabu imam malik ci waa medina mooy madhabu amoom abu xanifa ci waa iraq mooy waa pas waa iraq ñoomi seen suuf ya mënuñu koo jaay de non waxula lool de mooy imaam Malik mi ne woon ci bor pa mi lee boroom xam-xam Medina imaam Abu Hanifa ca waa Iraq Sufyan Thawri rahmatullah alayhi moom it foofu la ne woon Iraq wa imaam Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Rahowi ñoom ñëpp foofu lañ ne woon mu ne warawal imaamu Ahmad rahimahullah an Alqama ibn Nadla qaala kaanat riba'u Makka tud'a as-sawaa'ib ala ahdi Rasuul wa Abi Bakr man ihtaja sakana wa man istaghna askan mu ne imaam ahmad dafa solo jële ci alqama ibnu nadla ibnu nadla mu ne suufu Makka dañ ko doon tudde sawaa'ib euh, sawaa'ib mooy loo xam ne euh, mooy lu ñu loo xam ne nan lañ ko bërgël euh, koo xamante ne nii mooy loo xamante ne nii daal ku ndax après euh, mot bi laa trouvé wul wolof xam nga Ibnul Musayyib ak mot bi ñoo bokk origine lam noonu wax na moom seen kii moom euh, Ibnul Musayyib voilà euh, ak ak ak tur bi say Musayyib ak sa saa ib ñoo bokk mooy mu ne jamono yonent ma lay saa saa Abu Bakar ak Sayyidna Umar ku bëgg nga dëkk fa ku bëggul nga dëkkale fa ni ku mu ku doyal nga dëkkale fa ni ah, léegi léegi euh, kon loolu mais loolu mooy mais am na ñu ne non ñu ne non non moom mën ngaa jaay suuf si ku fa am suuf bu la neexee nga jaay ko waaw mën naa nekk ndax loolu alxuraan da koo wane ak sunna quoi waaw. lil fuqaraa il muhaajiriin alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ñi nga xam ne ndax ñeel na mooy way ñàkk muhaajiruuna yi nga xam dañ leen génn min diyaarihim ci seen kër yi ñoo ko moom lan moo tax kon idaafa gi mooy comme ni Shafi'i doon wax léegi ñu delloo leen ko ak seen alal yi ah ak falladina haajaru wa uxrijuu min diyaarihim ñi nga xam ne dañoo gàddaay te ñu génn leen ci seen kër yi kon kay lool mooy ñoom ñoo ko moom wa hadhihi idaafa tamlik lii idaafatu tamlik la mooy ne annexion boo xam ne que ne kii moo moom lii waaw te keroog li tax mu ne moom mënula dugg Makka bi ñu ko laajee ne ko fooy dal mu ne manum mooy ndax est-ce que aqil dañu faa bàyyi ndax aqil jaay na kër yi ndax problème yonent li taxoon yonent ci ma lay sa sa manu foon nekk mooy ne affaire u donoo la woon alal jeex abu taalib a leen donnoon abu taalib du jullit ba mu génnee àddina taalib ma ko donnoon ak aqil contrairement ak seyna jaafar ak seyna euh, ali ñoom doon nañu ndax ay jullit lañu suuf sa aqil après da leen a jaay wii wala non si mais aqil da leen a jaay ah te yonent bi aleyhi salaam euh, <laughs> neewul man aw ma fa kër ah bañ ko laajee ay fooy wàcc sa kër Makka suba mu ne man est-ce que da baqil dañu fee bàyyi la ci kër ba ma fiy am kër ah loolu bu amul woon kon doonul woon annexé kër gi ci boppam moom yonent ma le sa sa bu di nangu ne aqil moom moom na kër yi te bu doon loo kon dina ko nangu ne é yéen kër gi da ngeen ko moo ko ndax këru màkk kenn du ko moom voilà te tamit Ummu Hani gis nañ këram nee na këram la yonent ba lay saam ba fa ñoom alxaaris ibn Hishaam ak ñooñ am na ci yeneen riwaaye waxoon nañ la ko dana këram la yonent ba lay saam sangoo yooyu yépp nga dégg wax nañ la fi sànq ñoom daaru këru ñoom abu ahmad ibn Jahsh te yooyu dañ ko doon donnante looloo tax yonent ba lay saam ne wa hal taraka lana aqilun min ribaa est-ce bàyyil nañu fi as as suuf dara ñu fi moom te loolu da ko doonoon ci Abu Taalib kon nag euh, lii yëpp day wane ne li gën a dëgër daal mooy ne Makka dañuy moom kër yi voilà dañuy nit ki mën na fa am kër mën na koo duye mën na koo def lépp waaw euh, ñu ne en plus euh, xam nga Safwan ibn Umayya Euh, dafa jaay benn kër jamono yonent ki Seydina Omar mais Seydina Safwan dafa jaay kër benn kër boo xam ne moo ko mu jaay ko Seydina Omar Seydina Omar def ko prison <laughs> maanaam prison yàgg na de gisoon nga yaa saaxibay sijn la Seydina Yuusuf doon wax <laughs> et eh, yéen sama mbokk sama ñaari mbokk dëkkandoo yi ci prison bi ñañ tëjandoo woon a arbaabu mutafarriquuna xayrun amillaahu alwaahidul qahhaar la la la ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam Seydina Omar jënd kër gi ci naa Safwan def ko ab lan def ko ab prison bu doon ne nit manu faa am kër di ko jaayal boppam kon lan moo tax Seydina Omar di ko jaay en plus eh, ah on va puiser notre argumentation ci loo xam ne gisoon nga ko ci fatxu Makka bi te gisoon nga tarjamaay kooku kan noonu Hakim ibn Hizam kan moo moomoon Daaru Nadwa ma ne ah, wax nga dëgg ceen fàttali nga ma ko si si si Daaru Nadwa moom moo ko moomoon <laughs> léegi da ko jaayoon nu mujje woon ah? j'espère que fàtte woo naka la daaru nat wowu mujje woon hein mooy ne këne euh, daf ko doon jaay ba bam koy jaay doomu mbokkam bi naan ko mais yow yow paa bi xamul li muy jaay mu ne ko lii jëndewuma ko woon lu dul ay njaqi sàngara laa ko jënde woon daaru nadwa mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr ndax mbokk Seydina Zubayr la woon ndax doom doomu bàyyi te xam la woon mu ne ko waay lii nga xam ne man Abdallah man xam naa li may def Hakim kër daaru nadwa assemblée Quraysh gu bon goo gële moom Hakim ibn Hizam ko moomoon mais da koo jaay ba pare ne jël naa li ma ko jaay yépp saraxe ko def ko ci yoonu yàlla lii ba mu koy jënd ay jaqi sàngara rekk laa ko jënd woon ñu ne waaw kay ñu ne waaw kay jaay nag fu mu possible doon nante possible ci moom kër gi moom bu dee mën na koo jaay mooy bu faatoo ay doomam man koo doon ci moom waaw euh. ah leer na de mooy ne gis nga ñaari côté yi ni ñu ni ñu dëgëre hmm? ah ay way jële ni nees koy départager way parce que xam nga man nga ma ne mais ñi ci kaw des nañu dëgër mën na la sii dafa am c'est en fait dafa am xadis yu bari yoo xam ne tudduñu ko yoo xam ne ñoom tudd nañu ko waaw yoo xam ne xadis yu bari daanaka bu ci nekk imaam Ahmad solo na ko yoo xam ne day tere jënd eh, eh, li nga xam ne jaay suufu Makka ak tamit di ko luye eh, am na ci xadis yoo xam ne nag daanaka ci sëy am na ci boo xam ne ci Seydina Omar la waaw mu ne mu ne nahaa an ijaarati buyu'il mak makkat buyuti makka wa an bay'i riba'iha moom Seydina Omar mu tere an Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu bokk mën naan ibn Abdullah ibn Omar toom ji moo doon tere ku luye këru makka ak di ko jaay di jaay suufam voilà mais en général ñoom seeni seeni tegtal lépp ay ay mawquuf la waaw ndax après waaw ñoom ma ne mais parce que Seydina Abdul kii Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dafa mës bind ki nga xam ne moo jiitoon Makka di ko tere ngir muy luye këru Makka yi parce que dafa nekk loo sanctuaire la voilà jële nañ tamit ci Omar Seydina Omar radiyallahu anhu imaam Ahmad nettali ko euh, mu tere waa Makka di ut ay buntu ci seen kër yi ngir ñi nga xam ne ñooy ñiy jóge fu sori mooy albaadi ñi nga xam ne ñoom dañuy jóge fu leen neex fu sori di ñëw man faa nekk waaw mooy ci dëkk yi ñëw ngir ah, aj si def ci umra wala yu mel noonu waxoon nañ ne al aakif mooy ki dëkk Makka ak ki jóge fu sori ñoo ci yem ki dëkk Makka mooy al ak ki nga xam ne moo xam dafa ñëw sori kooku it ñoom ñoo ci yem voilà ñoom ñépp a ci yem léegi ñu ne lool Seydina Omar da mais da ngay gis ne euh, ñi ne ñi ne ñi ne ñi ne ñi ne lool mën naa ne seen wax insha allah même bu dee par exemple ku mel ni Imaam Ibnul Qayyim moom euh, moom euh, dafa xaw a jéng jëm ci waxu ñu ne kenn du ko jaay mooy euh, non dafa dafa moom li mu li mu nootal lii la tere luye bi waaye possibilité jaay bi waaw tere luye bi waaye possibilité jaay ndax jaay bi exemple yi bari na Seydina Safwan Seydina Omar la ko jaay Seydina kii mu jaay Seydina yonent ma ne sax sax waxoo ko mais daal mbir mi daal insha allah daal mooy ne jaay moom possible na luye it loolu it day possible incha allah parce que jaay moo gën a moo gën moo gën a moo gën euh, garaaw quand même alors que location ko après man ngaa ci mooy comme nit ñi buñ demee Makka hôtel yi ñuy luye ñooñ di luye seen suuf or fa ku fa amoon complexe hôtelier di ko luye loolu lu dagan la ku fa amoon sa benn kii it jaay ko dara newu ci voilà loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala voilà wallahu taala alam xam naa kon tey euh, dañuy yem nii ci jataay bii li ñëw nag mu daldi àggale ci yeneeni masala yoo xamante ni nii Eh, incha allah war nañ leen a gis kon tey ñu ngi woon ci est-ce que Makka dañ koo ubbi ci force walla dañu koo ubbi ci négociation gis nañ ne li gën a dëgër mooy ne fii ah eh, force lañ ko ubbi loolu mooy li gën a dëgër taala naa kon ci jotaay bii di ñëw ñu daal di àggale wallahu taala a'lam wa wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala almursaliina walhamdulillahi rabbil alamin